ku tudd jooj jébbuloon ak Bamba Amadu Maane gëmoon na Bamba moo daa doxal Cheikh Bamba lam daa yónnee ca jaya ak ca taax ya lum ko yónni Basiiru jox na sëriñ bi téeméer soxnaam su tudd Faati teg ca fanweer Sidi Mohamed daana jox Cheikh Bamba adiyatu Rasuul ngir yónneen ba Cheikh Bamba it daana ko jox idaaya ngir na sërif la bu xam bi laaya buurab taraata moo ko koy interdit bam faatu foofee booba buura tarde nee soldaar bu fa tooñ sa buur ba ñeen la saakub suuf nga wër xabroom ba juróomi yoon la añ nga makk ngay wax bul ko sikki sakka Cheikh ban ba mas nay julli yoor yoor ba tubaab bi bett fa yor payoor ba bam tallay loxoom di ñaan buur yàlla tubaaba doo ko ak payam ngir yàlla naa ko mara bu ab dërëm mooy yàlla tàllal ma say loxo du maay say àll keroog la ban ba dóor tubaab ba xaañ ko karte ga wax tuuti mbër ma gaañ ko keroog la way noonu ya naarum naa man ku gëmul si ak ban ba nee ko gëm naa ya diili mox nin la waxoon nasraan ba laali daraay mo kiley safaan ba ya diili mox nin karimin naafiin samadin laali daraay ma tahti min suleytiini ya diili mox nin la waxoon nasraan ba laali dara imo kiley safaan ba maddu yeddi xayri indi jinoon wa maddali xayral alaali wal funoon dërëm ya seexu ban ba mbër ma suul ko ba ñu xëyee ñu fab tubaab ba ñu dab delloo ban ba fii li mu ne meles ndeketi wi na ba mu dellu way muxaddimaatu lamda ak jës bu way maj soobiya ne leen ha fala bawoon jaali badal maraaxibi fi haasilin ka haasilin li raaxibi foofee la ban ba taw te woon bayol ma suuxal ko moog téeréem ya di cawal ma lu dul kitaabul aabil quraan tooy na keroog ba yàqu ban baay waane nee na keroog kaamil yi moo di boole ak yooyu cumbuleen ak kutubaa la am baragadal quraan keroog la raw soodoon kitaabu rabbi kaana lii wa kuntu lahu walillaahi bi sàkkantu moom la waxoon keroog ba muy fatamtu bayit wi mooma xasid ak jaawartu keroog la fab jaali batal maraaqi bi sànni ca dex gayóbbuloo muwaayit ne yàlla maa ngi toppandoo ja sooli dalaayilul xayraati fi nu sooli su dellu seefi man te tooyul raaful ma xam ne nangu na sëriñ ba suuful ba mu demee ban aago ab sandarma bu tudd Muusaa moo ko fa jox mbër ma mu mel ne tey la ko sëriñ bi taalif mu xam ne nangu na sëriñ bey aarif keroog la taalif rabbana axrijna min aasil xaryati is xarajna ba mu eeba ca ila tuubaayo wasalleen daaru salaam fabraayo cheikh bambalit tixaar ko fil qur'aani ci saaru yunusa la daa arfaani wallahu yadoo ila daari salaam la ban ba dal ne mu doona malaam mu dal di xam ne at ya muy jaaral fil bahri mat na noonu dootuñ looloo taxoon Cheikh Anta dem ba Kongo fekk Serigne leen ma gongo looloo taxoon Cheikh ban ba jaar Daaru yow ma xuddoomi di joxantey salaam bi keroog la ko boroom kabla mu bi téeréem dal kabla xat faaka kabla xat baasa fal fallu ruwala wa naf ku jaayi muy ji la beeñu naa ndax gar la ne ko ñibbil Mbàkke bawal sa kër la loolaay juróom yaari atam fil bahri yu juróom yeneen ti weer lil barri daxawtuhoo min xabli ama jey sisi wala xala aajiya haamaay sisi la beenaa ko nan maroo yaa muslima keroog dañoo booloo fa saynu saylama seen fa ba ñëw jox ban ba da xalimaam ne ko siñeel na doo haari ay sunu maam mu ne ko inna laa te yu daafi oo ani lasiina amanoo ngir saafi u saa xëri ma ay sama kanu ma daafi u moo foo ko kun ci laay defi manaafi u kero la ban ba siña radd ak ansiru tomb ca ba dal di muslu kiifiru la yóbbu daal ja boole xalimaam ne wasalit la ko xarek ni jaam bilal keroog la ban bare ki barke ca seen arab ya kenn dootul marke loolu la daa masa obal nasraam diirab juróom-yetti atam mooy waane bi tulle si daana saara tura bi maa la dallaay loo mol tura keroog la ban buur minal bu moore lil bari maa yoon ba muur loori keroog la yàlla xaatabanteeg noon yaa ca sayxu ban ba daldi leeral boot yo wala en fa ahlu badrinil usoodi mu kaaloo meeteel ya mbakke doode ma ngaa sama miya bey dil jundi daaru may la daa kilee di gaynde li nasri naa xat saara oo jaara maa xuyoolihim dañuy siyaara waxaaba min humol idaawa maaroo li salmi kulli aasirin amaaloo laayey wahin oddu dum togol ca oddu naa la yàlla wax yéefa ya ak nasraana su defee la ngeen defoon nu defati la nu defoon su deful dun defati su ngeen waxee la ngeen waxoon nu waxati la nu waxoon su ngeen waxul dun waxati ku weddi lii nga laaj ko Moodu Sall maître maçon la moo demoon ba jàll bisab keroog fam na mbubum baraaya sarax ko sii di muy riwaaye moo nu ko xibaar bi dooni sànni am na fayetti at du dóor du jànni ku weddi laaj Seex Moodu Lo Seex ban ba boobe sori na na kokki guy bisub talaata na ma ca géej ga bañu naa xamaata ba weer wa delsi ca déwén ak bis ba la sooga seeru ban ba ngir pas-pas ba mu jaari banjul jaari wàllu sigi coor jaar karaban wey seeju joolaaya di buur jaxale man dinke la dox jëm kaawoo romb fa sarlion fanaan fab gaaw xëye fu sarlion ba jàll bi bi laaj fa sëriñ tuubaa mu weesu arabi dox mën a róoyo jaari far gërën li woo wàcc gërën ba boo fanaane kër lewo xëye bulaama romb kab dimbal di seen tëbuk te naa lambal ma fa romb Cameroun ñooñ kurmaan ak timi booyo naa ko soodaan mu romb leen tefasu jëm bi saar wala laaj fa sëriñ Tuuba ñu naa ko baafali muy grand bassin bawo aboo saa tefasu yee soo bi jaan wër suusa dox akara tefa su romb wi daa la tefa Seex Bamba ñu naa waxii mu war ca gaale wii ne goosa jaari ci réewum akka saakib kooso xee forom ba bata jëm duwaalo di laajte doomi doomi astawaalo porta noir porta noir ite koma romb ne leen gabon ñu naa koma keroog la la Seex Bamba namsa keyta mu ne kuy na kongo naa la seeta kookaa tabax taaxi sëriñ tuuba aaya fa daaru manaan moo rawoon ca mu daal di wi kabla bisaa laaj ban ba ñu ne ko yàlla jaa ngi jëm ba mu daal di jaar lowaa nga wii maayoon ba foofee la mu doo siyaaree ban ba toog fay weer ban ba xëy yebal ko mu wol si njaay tofal ko ba mu ñibbisee la ban ba waa jëlil bari yaa la bari woo naa la baari bisub keroog lañ handuwel di mari naaw saxaar la moo gaali mel na ne njanaaw ñu dellu teeral pake wel di mason gaay badar yaan kuy bijjanti de firang tubaabe teere fa keroog ay manduwaar yu gën taaru yooya ñoo doyu waar il di la waa France daa teeroo mooy dem France mbaa gañu naa basteer mbaa gaal gu tudd Wildra Canada ñooɗa ba o Ndakaaru jëm kam binda pakir duloo kela Gabon yëppa ngi teer yi mandowaar la ñu amoon yi dawi weer ak sori del a gañu naa a toosa moo daa dugal ñi aji laajal Muusa gannaaw ko lañ la géelu gaal gu taaru resel yaa la tudd mooy muxtaaru resel yaa gën a ca gaal yi rasuulu naa gën a ca gaay déglul ma wax la bis ban ba tabbee ca gaal ga ngir yow mën naa koy araw la be déglul ma la bis ba ban ba tabee ca gaal ga ngir yow naa koy araw la be jamaal ja ak jalaal ja wër jëmam ja muy sa malaaka boole ko jomam ja jamaal ja ak jalaal ja wër jëmam ja muy sax malaaka boole ko jomam ja jamaal ja ak jalaal ja wër jëmmam ja muy saf malaaka boole ko jomam ja alkaati ak sandarma saa ngi garde di ko bijjanti njool mu mel ne gaynde keroog la waali mbër wali yeddante di balwaq ban ba tey bijjanti keroog la waaju sopp ban ba jébbulu ne ko bindal ma dénk yow mii sébbulu mu ne ko laa ilaha illa laahu muhammadan arsalahu illaahu mooy ngeen ji lépp luy bawoo ciw lammiñ saxoo ko sàmm say cërég sa gémmiñ juróomi way yii la ko ban ba dénk xamal ko max naay faf ko dànk fa kullu si tawajuhin li xayri man la óolu muuru wal fiaalu wa saman fa laysa za tawajuhin li faida wa nafsu o baabi naarin xaayida wa man tawajjaa loo li xayri ma ataa bi man abda ulaa fa badan laa yastawi xayru nadan yaboo bi naari wa sallatil xadam ilay bay la ban ba taggoog réew ma tabi ca gaal ga mool banaa ko jooma mu tan weldimasion fa saasa quartier fat bagage la me saasa cheikh ban ba dugg na bisab àllarba xëy li mbër wari alak na bar ba nee keroog suuf si sa jooy na ngir jaamu yàlla ga mu daa am jeena géej di bax baxi di fuur di duusoo jinne jébloo di ser di buusu dojaa garab ya naa ko noo seere yowmal xiyaamati maal boor yi njool ma karang ko ne daayi baatin yu dootu tekki ku daa boroom kun gaayi badara ya dar muy bandaaru leeram nga jolli na basar ndakaaru rilwaanu naa ko moom nga tey ji naan maaliku naa ko doo xaraf niiraan seere sa moo yaari biiti ban ba wax ajjana ak sawara maa ko ban ba ilaa nabi wajaatu maa xat fata baabal jinaani wa ilayna fata ilaa nabi wajjahtu maa xat axlaxa baaba jaanoma illay naa gaal ga daw masin ba dal di sabaal subhaanahu ban baay la waal saxaar gayen doo daw fanaan kab la bisaa ja noon ba ubbi mu ñëw gabon fanaan fanam sa yandu fa réew ma mépp naa audiita réew di sargal ban ba naa marhaba ahlan wa sahlan yaay boroomi martaba bisub keroog foofee la ban ba gisee junni seex ak tangu yi mas na mel ne dox mu laaj ñu ko mooy ganaar gal ak woon ci sa gannaaw ba nga fi jaaree la xewoon boobee ba tey waaju ci àpp faatu moo taw ñu giir xar baa xilee xaayaatu ban ba naa leen hakka saaya koonu muridi saadix lañ maay maamuunu bisab keroog la njaga caam ma ca gabon jébbu jox ko ñetti téeméer ma nga ron soxnaam su mag dolli ci ñaari téeméer ku tudd maar njaay joxe ñetti téeméer ku tudd laamin jóob tobal ca téeméer ca ngoon mu dellusi si tobal ca fanweer bàyyi nam sa kayta joxe ñetti téeméer jébbaluwaat ci ban ba yow ma far buur mu jox ko gaal yu cooke mboolem téere ya booleeg wali su der mu def téere limal Suleymaan konte ak banda toy juróomi téeméeri dërëm lañ fari Usmaan gabon la bàyyi ba jébbalu joxe mboolem këram gannaaw ga ko fa joxe baayam da ko dugal saxaar la gabon takkal ko ab ticket mu ñëw yor libon keroog la Abdalaay Sall daanu dal ne janjang waa gabon ña kaanu jox na keroog sëriñ bi fukki li door ak ñetti téeméer waa këram ñu soog a buur soxnaam su tudd Xadi jox ko téeméer taawam bu góor dolli ca ñaari téeméer limal jaraa fay ma nga dëkkoon baa mbey keroog la jébbalu di bis bis yi ko foora foor la woon boroomi kurwaa ban ko jot tàggale ko ki balwaa bisab keroog jox na sëriñ bi téeméer boole si ñaaru tappi kooka moo foor neel ma xaram njaay teg ca démb kuli jéey jébbalu nañ ci ban ba leen cëy jox nañ koy addiya booleeg ruuya naa ban tuubi ruubi moo doon jooyo Ababacar Ndiaye teg ci dimba fulube yi gaay jébbaloo Gabon banañ ebe yi addiya o Gabon jëm Tuuba ci li ma xam yal na nu tabbi Tuuba addiyati sabat lada Konaakiri lil Mustafa al maahi bila munaakiri ku weddi lii nga dem ko laaj Ahmadu Lo moo àndoon ak sëriñ bi moom la sant loo mbaate nga laaj ko kañuna abi bo ñooma ko ɗa wax ɓul diwe dim ci bo Cheikh ko yaba woon maa yoon ba mu dal di dem ci ndigalal Cheikh Bamba saxaar ga xëy tedd ilaa Ndakaaru sëriñ mel ne jant ñëpp ban bane jaliñ waa xam Moussa Assiri ne gàññe ke mariñ di fukk woon cib gaaw weeru sax baan la ne jaliñ di buus mel ne saamaan la beenaa ko ban bayaa di ndaanaan kiijaan ya naan labbayka sayxu yebal ko kër ma paate mbay ngir waaru ma paate mbay yóbbu ko kër borom ba mooy musa yees jaañ baaye mboor farum ba loola taxoon mboor jaañ tabaxa jàkk am na lasin danuur di waajal makka Seex Ibra Faal daldi ne jaas fa ban ba daldi ko boot yóbbu këram mooy mbër ma murit ya reeba kekku bay taqaajoo di xaqtaay marit ya jooy di xaaju bis sëriñ Tuubaa fanaanee lambi naas bég nun bég moo ne jooy loona fraas Cheikh Ibra Faal jébbal ko mboolem ga ak lal baraag ya naa nga ëpp keroog ba Cheikh ban ba xëyee dem Ndar la ko sarax Cheikh Coro moo ko def alhamdulillahi ala xadimu xayral xalqi bil mux taarix ba lim naa ko mu tolloo kase si mii mbéga fay naqar wa woon ca jëy sa si déglul maar la bis ba seyxi ban ba gontee fa ndar jëm yen yen bo keroog boroom ndaram ndakaaru ak ndar ñoo ko suñeel ahlu badar dal koy dar ñu ne ko dellul mbakke mbaate tuubaa tey fu la soom ngay doo haayoo ba talaata benn pan ca koor ga ca kasasin la gonte ndar ciy góor ga mu wàcc gaarub lugo réew may teeru mu jaari ker seex coro mu may saxiiru am fa alarba ak alxemes ak aljuma waarew mënaa ko marhaban seexan jamaa la dale njaambur jàppee fo mbaalo ñëppi saare doome astawaalo kajoor ne këj di kañ xadima Mustafa waa kokki ñi sargal si baayu Mustafa bifar kero soxna Fatima du maam indi Serigne Basiiru ñuy siyaare daam Serigne Omar gi moo ko jël si kokki ci ndigalul Seex doona sakki keroog la ban bana Serigne Basiiru insa harab dana dem na siiru la gonti wuy fanaani ciise kër julo siise xëy taxaw gaaw ba mooy juróomi fan koor ga foofee la sax ba yàlla jeexal koor ga keroog lanaa sëriñ si war ngeen sant tabbi ngeen aljanna mat u rasulullahi rabba kulli wa sharmadan jaala kadran kulli mat u rasulullahi xaadali salaa kama kafaani kulla saxsin si salaa u rasulullahi saara junna li anasan wala ya taaba janna nga nag sëriñ si ga fii sanoosi ma ne su ko xibaar si bay xarang na ga la daa daama ko dambel ndam ya baatamay dox foofee la ban ba weeru koor booba la fay jaanama ak tàngoor wa ca laylatul xadra ja ban banaa leen mun a kirag na kiir nañ leen waj ulle si yuhibbu ni ya biyallu yowmal wujoo soodaa ta biyallu keroog bisu koriga alxemes la seex ban banaa mosali leen lii mos korite gaanu daqaloon aljanna ku weddi lii nga laaj ko buuru sanna Cheikh Bamba naa saa koriteeg sanoosi moo fay gawoon ca koosi musul di xëdd musul la dog ca galwa musul natt muuri koor ngir balwa ruubi xaddaaf la xamanta sakka la Bamba daa muuri koor xat sakka illaa nabi wajjahtu inda baafali qablu bi maa bii amaara maafali ilaa nabi wajhatu il naba fali qabl bi ma bi anaara ma fali huroo xaddaab laa manta sakka la ban badaa de moori ko xat sakka wala biyene bittiw ja fay na mbaal jo tele dal bay nga ca dee ca maw labis ba daam xëye si ci réew Mbakke naatal suusi gaaw di ñaari fan ca weeru kore ban ba gonte foofa ànd ak jullee timis fa kër sëriñ Galaay Jaw boole ci julli geega naa baleen jëw fanaan si samba ba bu boobaa dibeer mu mel ni ñëw na Tuubaa booba la asbrahama ba faatu Seex Bamba ram ko lilee haayaatu ba mu xëyee la dal di ñëw Mbakke Kajoor yendu fanaan dellu fa yendul waa Kajoor bawal di walwali Kajoor di jooro di way sëriñ Tuubaa mu dal di muuru mbaakol di di bakk ban ba ma sigil rusoo daabul naña ko wor ma keroog la ban ba gonte boo fee altene waa réew manaa ku gëm ñoo fi tane mu jaari kër sëriñ ma samba xëri jóob na jaay seex basiiru kaasiwul kuróob fanaan fa yandu fa bigal waa ba ba gont fanaan ñaxal guddig àllarba sëriñ maxtaar mare ma silla ak taar ba moo ko dalal moo tax mu seexal taabu bisub keroog la soxna di si Cheikhu Bamba booli ma uqa silla madi ba silla sadaqal kibaara ma cheikh erifo wallaahi baara sana fu fukki fan yu mat di baawaan ak ñaaru fan waare mab saawaan ngan nga ma ne su ko xibaar semmal na benn pana firdaw si daarul janna foofa la kaang yaak fuureyaa kàngam ya fekk sëriñ Tuubaa di funtin xam ya sëriñ Masamba xëri sillum tay ba kero la nos ruuxam nga jox ko ban ba keroog da doon yalwaan si ab sa jaada fekk sëriñ ba toog ca kaw xot jaada ba mun yoo daam ne bul leen ko janni dali na ca tappi ba dal koy sànni keroog la daldi daanu jébbal ban ba ruuxam nga dal di woor mbooleem tay ba keroog la daam tasaare daaree cumbu leen ba jébbalu ne gaa yi nangu ma silla ndaak keroog la daanu Cheikh Modou Fallou si la dal kaanu sëriñ ma ñaaw si mu siiw mu kaang ma bawoon na ne ban ba ñaang ma seex ban ba tas daara ja yoo ko ko ay muriid mu gën faa waaru ruya fa jébbalu may su ko sooki penku bokk nañ ne maalum seex ban ba xëy yandu si kër mënu mbee maxtaar samba mu mag maa dambe moo ko dalal keroog ba ngoon la gontoo keroog la ñëw daaru de sant الحمد لله على خدومي الياسي الداري بلا كلومي كرو لن تبنتيرو كوري وانجول انت نجاي لخصو عن بقورو بيبس لسيد انت نجاي دي مقل دار سلام maa la ko wax maa mokkal man la ko taarix loo keroog màggal ga ñibbi si gaanu fàtteloo dem am nga ko weddi lii nga dem ko laaj seex mbàkke taawam na jaay seex ab moo ko fekke moom la sëriñ gaawaan yabal mu woo ma ànd ak sëriñ daam ka ma ñëw mu reema keroog lanaa ma taarixal ma bis bi Seex Bamba ñëw daaru salaam mooy bis bi ngir Bamba mas na ma yaag boroom sa am yéen samay safaan ca kay boroomub jaam ngir yéen ci bànneex ngeen di yéeg ci yàlla ci jaxasoo ngeen di kawe fa yàlla man ban ba nag wéet na tooke balwa ak naqar laa yéege dem naa galwaa naqar wa am ca at ma ban bay dem géej dootu fi am seex boo dajeel deele ne ngéej mbég ma amoon ca at ma ban ba ñibbisee dootu fi am daaru la nu gisee man si daanta njaay bisum ñibbee mbaa laay bëgg a màggal ngir mbégum soppeem ba su màggalee naqar wa ngir dogal ba manit ma màggal mbég ma ngir soppeem ba xanaa la màggal baatin ab tukkeem ba moo war a saa iris ñi démba bis bi lay màggallu moom laa woote mooy saa bis fa yàlla bul ko lay màggallu fi daaru salaam waaj wi ñu sooy dellu am xayru mara am bis bi de màggal naa ko lil xadimi ak daraje njool màkka kay mux dooy moo ma ko màggaloo bismillaahi bi rasuuli ii di doona laay bi dab keroog alxaaji mbàkki buusu laa doon siyaare ban babar ko buusu liira ma njool anta waxoon buusa du ma ko duural ngir bisub moo ko naaxloo bis ba ni na tufan ciw kori moo doon bis ca mooma at la naa meang maam balla na ko taarixaat bu soobe yàlla man si lay mu jamagal daaru keroog bisub gaaw la maa kawaaru keroog la soox doxantu ër ka góom mu ne ma fii yëgal ne mooy barab ba moo sama tooma seexi Bamba wàccoon ba mu ñibbisee loo fi dagaan daje yen ba ñeenoon seex Bamba bi Konaakiri fii la ko yenn ko obla Munaakiri ndekete moom xam na ne mooy xabroom ba moo tax mu far tabax ko wër naarum ba ca yàlla laa ilaaha illallahu muhammadan arsaloo ilaahu seex ya xamoon seex Bamba xam ya faddu xam yàlla xam yoo neen ba xëy nañ kenn gisatul ku dul ku mel ne njàmmee ca yàlla ci jamono maaka jommi bagaay ak bekkoor yaa nda kenn gisatul ku mel ne Seydi Gaawaan kéefar ga ak séefar si mel ne nasraan kenn gisatul ku mel ne Abdurahmaan peese bi ak karne mel ne arno kenn gisatul ku mel ne sun maam Ceerno leble kaleb entre tey marché noir moo xew kuy dee di Seex di noir kenn dootu dem jàkka di ànd ak ilimaan kuy dee seex aafiya faf ilimaan kenn dootu bay dagga ne da fa xabaan xanaa di leb nasraan kenn dootu jàngalee kaway taalif ne seexi mbàkke bu so moo doon aarif kenn dootu yee salaam ngiram tarbiya kuy deeti lamp faal ma fentoon tarbiya wu yoonu tarbiya ngi jooy naa noppi kenn defatul addiya far ba noppi addiya jooy na nee na luñ may laaja gannaaw duñ jox borom jumaa ji sa si jumaa jooni ngir ak bankeeg medaa yi ak tiitar yi jamonoy alaaji wàllu mbakke la doomi cheikh def million ci banque amaana koy def million ci banque maamam amul fukki dërëm fa banque amaana koy tabax desol médaille te mamas li lekkaay idaaya mu teenu sante ko borom jumaa ndax te dolli nu xalaalaaji taxawlu naa na sëriñ tuubaa defar suñuy bir baatinan aw baana hamiin hamiin wa sallallahu ala nabiyina wa man wallahu muhammadan wa haalihi wa sahbi wa kullu min tamin lahu fi lisbi ورضي الله عن القديم مع تلامستي بالمقدوم يا ربنا بالمصطفى وفليلي وبالأمين والبشير ليل يا ربنا بشيخ عبد الله وشيخ إبراهيم خل الله يا ربنا بشيخ عبد الله هادي وسالئ لم يكه من هادي يا ربنا بشيخ عبد الخادر وبصهيب نال فالخادر يا ربنا bi Seex Abdu Samadi wal murtalaa kulli bi xayri kamadi subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifuuna wa salaamun alal mursaliin walhamdulillahi rabbil aalamiin